al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala léegi nag muy dugg ci xadiis bi nga xam ne moo clôturé mooy bi nga xam ne moo tëj li nga xamante ne mooy suñu bunt bi inshaa allahu ta'aala al-imaam al-haafiz an-Nawawi mu ne waan Abdillahi ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ad-dunya mataa' wa xayru mataa'i ad-dunya al-mar'atu as-saaliha rawaahu Muslim rahimahullahu ta'aala kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala muy andi fii li nga xamante ne nii mooy hadith bu mujj bi mooy hadith numéro deux cent quatre-vingt hadith numéro ñaar téeméer ak juróom-ñett mu ne waan Abdullah ibn Amr ibn al-As hadith bi mu ngi koy ci Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma mu ne anna rasulullahi ken dawal yàlla sallallahu na ad-dunya mataa' gis nga àdduna mataa la lan mooy mataa mooy loo xam ne lu ñuy bànneexoo la lu nit ki di bànneexoo waaw wa xayru mataa'i dunya li gën nag ci nit ki li muy bànneexoo ci àddina bi mooy almaratu saaliha mooy jigéen boo xamante ne nii bu sell la te li mu ne rawaahu hadis bi soloo na ko muslim al imam muslim rahimahullah léegi wax ji mooy est-ce que moom donga ko soloo ñu la ne déedéet sëriñam daal imaamu ahmad ibn muhammad indi na ko ci musnad abdullah ibn amr radiyallahu anhuma na ko noon al imamu ahmad ibn shu'ayb an-nasa'i soloo na ko na ko noon al imam uh, ibn maaja al-qazwini rahmatullahi ala al-jami' al imamu muslim ibn al-hajjaj mu ngi woon ci kitaabu radaa baabun wala baabu xayru mataa'i dunya almar'atu saaliha mu ne haddathani Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdani rahimahullahu ta'ala muy Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdani Abu Abdirrahman al-Kufi rahmatullahi alayhi qala haddathana Abdullah ibn Yazid mu ne ci ñu nettal ma Abdullah ibn Yazid Abdullah ibn Yazid ibn Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki Abu Abdirrahman qaala mu ne haddathana Haywa mu ne ki ñu nettal mooy Haywa di Haywa ibn Shurayh ibn Safwan ibn Malik at-Tujibi al-Kindi ñii ne Abu Zur'a mooy dakkantalam ñii ne noo Abu Yazid rahmatullahi alayhi az-Zahid mu ne akhbarani xabaare na ma Shurahbil ibn Sharik mu ne ki ma nettali mooy Shurahbil ibn Sharik di Shurahbil ibn Sharik al-Ma'athiri al-Ajuri Abu Muhammad al-Misri rahimahullahu taala mu ne annahu sami'a ba Abdurrahman al-Hubuli mu ne al-Hubuliya mu ne dégg na Abu Abdurrahman al-Hubuliya di Abdallah ibn Yazid al-Ma'afiri ah moom mooy moom moom moom moo nekk nii mooy Abu Abdurrahman al-Hubuli dakkante la moo doon Abu Abdurrahman waaye Abdallah ibn Yazid al-Ma'afiri noonu la tuddoon al al al al al al al al al-Hubuli al-Misri rahimahullah yuhaddisu an Abdallah ibn Amr muy jëlee ci Seydina Abdallah ibn Amr muy Abdallah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Sa'id ibn Sa'd ibn Sahm ibn Husays gis nañ keroog bi <laughs> al-Aswad doon doon doon kii ah <laughs> ne yaa kii waa Husays ak waa Banu Makhzum ak wa rahtu Abil Walid ah <laughs> mi naan ndaw si bu fi nekk di jooy waay oh, oh. bul jooy gëléem gu réer waaye gars yi waxoon nañ la Husays googu moo doon mooy ñoom Amr ibn al-As ñi mooy seen maam euh, ak waa Banu Maxzum ak waa Rahtu abi Walid bani Walid kon nag mu ne Abdurrahman man Abdullah ibn Amr mu ne anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ad-dunya mataa' wa xayru mataa'i ad-dunya al-mar'atu as-saaliha nii la ko al-imaamu Muslim ibn al-Hajjaj daal di andeewe kon hadis bi moom la tëjee ngir won ne la ndénkaane bi gën ci euh, mooy ndénkaane bi yonent bi alayhi salaatu salaam ndénkaane bi ñu fi dénkaane xamal ni ñu ne xamal ne boo bëggee boo bëggee xam yow ki bëgg a dem ci sa yoonu borom yow jullit bi bul yaakaar ne di suñu l'islam gi diiney rahbaaniya la waaw mooy diiney tëju prêtrisme ak di làbbe woo yooyu ak ak ak ak di tëju ne yow soxlawoo mooy da dagg lépp loo xam ne bànneexu sëy bànneexu yenn yi dem di tëju fenn di jaay ne yaa ngi jaamu yàlla yonent may saa saam xamal ne la déedéet fii borom bi dañoo indi fii waaw waaw defal ñu fi yoo xamante ne nii ay xéewal la wa saxxara maa fi samaawaati wa maa fi al-ardi jamii'an min borom bi nee na maa leen tàggatal mbooleem li nekk ci asamaan yi ak mbooleem li nekk ci suuf yi ñoom ñépp ñu tëgg duggee ci borom bi tabaraka wa la muy xéewal gum leen defal waaw léegi nag loolu nga nga dog nga dog ci sa bopp ba pare naan euh, voilà euh, comme la gaay waxoon voilà <laughs> mooy gaay wa rahbaniyatan abda'uha ma katabnaha alayhim borom bi nee na ñoo feen dëgg rahbaniya waaw yém ñoom chrétien yooyee prêtre yeeg ñi ci ñu archevêque yeeg façon yooyu ba pare ne ñoom du borom bi ne loolu ma leen ko ma ko de waaw bu leen sëyati prêtrisme ak dang seen bopp yu bari lu ma leen daganal ñu aaye ko seen bopp naan ngir ngir ngir am am am ngërëmu yàlla ah waaye famaara waa xaqa riayatiha ndax bindéew ma leen noonu waaw na nga yëg ne nag àddina bii bépp xéewal bu la fi borom bi defal bi gën a sell gën baax boo mën a am boo xam ne moo lay dimbali ci sa yoon yàlla mooy nga am soxna su baax waaw waaw nga am soxna soo xamante ne nii su baax la boo xam ne moom ngay àndal ngir dem ci sa boroom tabaraka wa taala waaw yooyu nag yenn zina yi nga xamante ne moom day fëkkaate ah bi ci bi nga xamante ne yooyu moom bañoo yi baaxul ilamu annama alxayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafaxurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad ainsi de suite waaye nag yooyu yëpp di yooyu ñoo gën gis nga yi nga gën a mën a bànneexu ci àddina te te muy jalay jariñ àddina ak sa àllaaxira du ay oto yu baax yoo xamante ne moom ngay yor di góor di nit ñi déedéet hmm. du ay immeuble du ay alal yoo xamante ne nii yow da koy yor di baatre gaay di la boole fops fops fi ñuy bind ñu am alal yi déedéet waaw wala nga yor yow daal yaa ngi sa jet privé ku la neex dem déedéet loolu lépp kiiwul gis nga boo ñàkkee loolu lépp am soxna su baax loolu yaaraw ñee ñépp waaw moo tax mu ne yëg leen ne kon matin addina ji matin la de waaw waaye bi gën nag mooy li nit ñi bànneexoo fii mooy almaratu saaliha waaw waaw ndax moo lay sa mbiru àddina sa mbir moo lay fegal tax yow nga mën a téye sa bopp nekk koo xamante ne moom dalay doy ba pare bépp jikko bu rafet nga fekk ko ci moom kooku kay mooy ki mooy loolu mooy li gën waaw loolu mooy li gën waaye boo dee ne yow moom fii mu ne benn affaire kese ngay seet ndax mees ma liis naag seesal naag nangam yooyu moom yooyu yëfi caaxal la waaw yooyu moom du jariñ dara da koy ruccu après moor al imaamu an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb ak beneen Ahmad bi al imaam Ahmad ibn Muhammad rahmatullah alayhima war euh, dañoo solo jëlëj saydna abu hurayra mu ne qiila li rasulillah da almaratu saliha nga ne waa ne jigéen ju baax nan laa koy xam parce que kat fii surtout mère yeeg paay koo fi ñëw lay may doomam danaan la moom doomam moo fi gën a waaw yar naa ko ci diine yàlla ji ak sari ak sunnaay sariyaay <laughs> diine yàlla ak sariyaay muhammad sax lañ ne wala dëgg dëgg yàlla ñun ni ñuy wax jaarul yoon quoi ci sunnaay ak ak ak sunnaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi mais nga boo seet loo xam ne ñii yafal lañ tudd quoi mooy daal seen doom bi juddoo na seen kër di wëndal di di di dem ñëw jàngaluñ ko sax sax maro toog bu baax sax manu ko ndax boon ko wutal benn ni naan boo xam ne mu nekk reewoon toog yooyu di def lu ko neex euh, di def lu ko neex ba ba julli du ko def sax day dikkale te baayam yi du ñu toog ak ndayam ba ne ko yow deel dim julli loolu duñ ko ko wax est-ce léegi ba mu àggee am ay règle yooyu nan lay régler yooyu xamu ci dara fii mu ne léegi rek moo ñu bay xaati xam sax leew boo mayul jàngaluñ ko tus xamul dara après yow nga ñëw bëgg koo takk ñu ne la fii dama koo yar ci ci ci ci ci ci ci sariya yàlla sunna Muhammad sallallahu alayhi xam nga ne loolu waxu caaxaat la waaw kon te kooku danaan la moom doomam doom ju baax te tamit da ngay suñu jamono yi nga xam ne gars yi dañoo jël mooy jox leen ay sens euh, dañ amoon ñu dindi ko waaw ay sawaay yii sawaay ay kaka baax kaka <laughs> baax te kat xamaluñ ko dara xamaluñ ko dara li li Seydina Omar waxoon waa ñu naan fii laa indi ngir nga seedeel ma moom mu seedeel ma mu ne ko ah mu ne ko yow mu ne ko yow est-ce que est-ce que yow euh, yaay dëkkandoom bi nga xam ne da ngaa dëkk ak waa ji mu ne ko déedéet. mun ne ko mas ngaa ànd ak moom tukki mu ne ko déedéet mu ne ko est-ce que mas ngaa jëflanteeg moom ci ak dirham wa dinar mooy mas ngaa jëflanteeg moom ci wàllu alal mas ngaa jëflanteeg moom ci wàllu alal mu ne ko déedéet mun ne ko demal nga indil ma keneen ci xamula voilà mooy ko xamoo ko waaw kooku xamula manulaa xam kon ku nekk loolu nga xam dañoo traverser muy ni ñu doon tekki ku nekk naan ku baax la ci yu baax voilà te boo duggee moom xam ne kii xa baaxul kii wu am xam-xam ak am xam-xam nga dugganteeg moom da ngay am kersa sax waaw da moom am kersa yow euh, vraiment kii wax quoi après da bu dee am bu dee loolu da yonent bi saa saa nag leeral na ndax ku tëm ne man mar'atu salihah la boo fi dégg rek femme mu ne mu naan moo man sama jëkkër moo mat naa ko yaay Xadiija soxlawul muy takk keneen alors que demewul noonu. waaye ñoom dañoo pare def li yaay Xadiija doon def radiyallahu anha ñu bari pare wuñ ko ba pare buñ nee nii rek ñu ne ñoom ñooy yaay Xadiija ay waaye <laughs> yonent bi alayhi salaatu salaam radiyallahu anha nag leeral ñu kan moo fi yaayam Xadiija <laughs> waaw mooy jigéen gu baax <laughs> mooy kan Seydina Abu Hurayra mu ne qiila dañoo wax li rasuulillahi ñeel yàlla sallallahu alayhi wasallam yi ñoo doon laaj laaj yi jara laaj ne ko ayyun nisaa xayr mais ban ci jigéen ñi moo gën ban jigéen mooy jigéen gi gën qaala mu ne allati tasurruhu ida nadar wa tuti'uhu ida amar wala tuxaalifuhu fi nafsiha wa maaliha bima yakrah lo mu joxe jàppal waaw fii mu ne meer bu dee yaa ngi déglu wala yaa paa wala <laughs> ngeen di tagg seen seen doom seen doom yi ci loo xamante ni nii nag wax dëgg yàlla amuñu ko waaw <laughs> waaw mooy yare woo leen ko de ay mébét la yu ngeen am rek waaw yoo xam ne moom ngeen amal seen doom rek ndax lu baax la loolu rek taxul mu baax <laughs> waaw borom bu doon waxta lool moom du jikko ju jaar yoon <laughs> waaw nekk fi rek la wala mu waxoon ne laa taxsabanna alladhina yafrahuna bima ataw <laughs> wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu waaw bëgg ñu leen di tagg ci loo xam ne defuñu ko yow yaroo sa lu bare ñu la koy tagge quoi naan sa doom jee baax loolu nag du am loolu du am loolu du am léegi loolu du am <laughs> kon yonent bay saar saar nag wax ñu nag kooku mooy kan al mar'atu salihah ji xayru nisaa ci gën am nisaa xay ayu nisaa xayr ban jigéen ñoo gën mu ne mu ne allati mooy femme bi nga xam ne ndaw si nga xamante ne nii allati mooy femme bi nga xamante ne nii tasurruhu day bégal boroom këram ida nadar saa bu ko xoolee saa bu jëlee bëtam teg ko ci faamam xool ko jëme ci moom day bég waaw day bég saa bu xoolee jëme ci moom rek day kontaan waaw waaw ci lan ci beauté bi ak ni muy waajale boppam ak colkaam gu rafet ak ñi nga xam ne mooy daan waaleem ak ñi nga xam ne yooyu la yor ñi nga xamante ni nii moom loolu loolu la la la yore jëkkëram <laughs> waaye du lool kese ah waaye rawatina jikkoy ñu tedd yu rafet yi nga xam ne moo làmboo ci biiram waaw gaa yi naan bañ weex na waaye dereet a ko la waaw li muy taaru taaru ca biir moo ko gën a taaru waaw mu nekkoon kon mooy femme bi nga xamante ne nii bu ko boroom këram gisee tasurruhu ida nazar waaw bu ko gisee rek day kontaan xam nga ko day yàkkamti bu génnee day yàkkamti sa xel mi yëpp jógewul ci ci mbay fii wala sa faawam nekk xel mi jógewu fa waaw tellement ni mu mel ci biti ak ci biiram da koy bégloo saa su ne waaw allati première qualité tasurruhu da koy bëggal ila nazar saa bu ko xoolee wa tuti'uhu faam boobu di ko topp ila amar bu ko diglee bu ko joxee ndigal ne ko defal a nekk naan ginuma loo xam yoon waa ah. waaw comme yenn dafa bi yoo xam de <laughs> nekk ci téléphone bi ka nekk ci ñoomin fit yi rek ñoom Snapchat WhatsApp waaw Snap Instagram façon yooyu di wër rek waaw marqué marqué ak façon yu mel noonu tiktok di taxawaalu ci yooyu rek di tambaabalu mu seen boroom kër man naa dugg ci kër gi ba génn dugg di wax ak ñoom ñoom ñu ngi ci ñu ngi sëgg di wax ak moom mais ñu ngi sëgg ci téléphone bi tey di ko tontu <laughs> bu leen nee ah euh, surtout gars yi nga xam ne moom dañoo xaw a nekk kilifa Euh, kii sama kii bi waajaloon nga ma ko mu ne ko ah demal seet ba xam sëgg <laughs> ci téléphone bi kooku moom du ko baax waaw ak lu gaa yi wax moom léegi yow noonu nga mel ne par yow yaay Xadiijaam yaay yaay Xadiijaam kooku après nag nga jékki-jékki mu takk ñaareel ngay ngay ngay kaas di xottee kooku kii mais waru la woon a mbett sa way yaa faam tamit dañ fee def dara lu tax yow mu yem ci yaw non kon wa tuti'uhu mu koy topp idaa amar bu ko digalee mais attention digal boobu mooy digal bu ànd ak digalu yàlla ah. ndax yonent mi ma salaatu salaam nee na laa ta'ata fi ma'siyatillah amul benn topp wooy topp sa jaam di topp moroomu jaamam bu ko digal dara ci loo xam ne mooy yàlla la amul jëkkër ju fi digleel soxnaam ne ko del meesu parce man meesa ma neex gis naa ne yow noir deben la waaye man nag li ma neex mooy ñu xees ñi quoi jëlal ci xeesal bi di xeesal bi diw sa yaram bi ngir nga am peau claire da ngay bañ yow femme bi da naan ko mukk parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom moo xaraamal lool te bokk na ci Iblis projet bi ne woon wat naa ci yàlla ne dinaa leen dinaa leen dinaa leen jañ yóbbu leen na yughayyirunna xalqallah waaw wat naa ne dinaa def lu tel que jaami dinañ non seulement dinaa leen sànq wala udillannahum wala amuni wala ah, ah, ah, wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhana al-an'am wala amurannahum fala yughayyirunna xalqa Allah wat naa ne dinaa leen digal ñu soppi mbindum yàlla mi te loolu mooy lii la yàlla binde mooy comme si da nga ne yàlla yow manoo waaw bàyyil man mi man ñoom Ibroché ak gaa yooyu ñu defal ma ay produits yoo xamante ne nii moom laay diw ci sama yaram bi ngir der bii nga xam ne moom nga ma moom nga ma gàcceele wala iyaazu billah nga ne eh, yow sawaay yow na xam nga ne benn femme waxul lool ma la mais bu ko waxul loolu la jëfam ji wane nga naan lépp da nga wax mooy mooy wax nii rek salaam jëfam ji loolu la mooy der bii nga ma jox yàlla comme si da nga ma cee gàcceel ci sama biir nawla yi man nag dama koy ko bi nga xam ne booboo gën ci moo baax ci man wala iyaazu billaah voilà léegi bu grawee rek jëfam bi moo gën a graw bu dee li ma wax daa graw waaw nga ñëw dindi da koo ko jëkkër ju ko digal da ngay bañ parce que yonent bay sa sam ku leen digal mooy yàlla bañ leen te mooy yàlla la waaw waaw ndax suñu borom dane woon waman yattaxidi ba waxee loolu iblis ne loolu lay def suñu borom ne waman yattaxidi shaytan waat naa ni képp ku topp shaytaane ci projet diabolique bii mu wax waliyan jàppe ko ab parandoo di def lim la wax rekk di ko di ko def ko parandoo di di jëfe li muy lay wax nii min dunillahi wëlli fi ndigalu yàlla yeeg tere yàlla yi sa yoon new ci faqad kooku la dëgg dëgg xasira daal di ne kuttus xusraanan ak kuttus mubiina goo xamal dina ne gu leer la kon nag mu ngi noonu kon bépp jëkkër ju la fi digal bu naan euh, yonent way sa sam ne deuxième point deuxième qualité wa tuti'uhu iza amar mu lay topp boo ko digalee daa fekk yow jëkkër ji li ngay digale mu topp ci digalu yàlla yi muy lu dagan minimum lu dagan mais boo fi diglee loo xam ne lu xaraam la femme bi ci boppam day bañ ba utal ko bañaat waaw bokkul na ci bokk na ci ñàkkum xel nit di la jaamu di di la digal mooy yàlla mi la bind bind ko nga koy topp ci loolu ba pare naan walla man loolu parce que nee nañu bon nit ki moom góor ndaw si moom innal mar'ata ma ne déet du noonu ko wax ida sallat xamsaha wa saamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at amra uh, uh, ba'liha daxalat jannata rabbiha wala dinañ ko wax min ay abwaabi uh, jannati shaat mu dugg ci voilà kene ndaw si bu jullee julli juróomam respecté leen woor wooyu kooram respecté leen daal di téye boppam ba kenn du bànneexoo ci moom takk sërëm bu baax en tout cas di muuru bu baax ba kenn du ci wàllu yaramam du ci wàllu kaddoom du ci wàllu daraam lu nit di bànneexoo keneen ku dul ki nga xam ne moom la ko borom bi booleel muy borom këram ba pare mu topp ndigalu borom këram dina dugg ajjanaay boromam benn bi dina dugg ci buntu ajjanaay bu ko soob lañ ko naan tànnal bu la neex nga dugg ci waaw. loolu noonu nga naan kon nag naa ko topp déet loolu yonent may sa sam da koo cadré. mooy ne il faut mu nekk ndigal goo xamante ne nii yàlla de cee d'accord yonentam d'accord ci alayhi salaam bu amul loolu tuddatul ndigal ndugal la tudd waaw ndugal la tudd ay mbugal la lay jural da ngay bañ waaw bépp jabar bépp soxna bu sa jëkkër nar a def loolu bon alquran ci boppam borom benn la bañal bañal kon mu naan wa tuti'uhu deuxième qualité bu njëkk bi kon allati tasurruhu idha nadaq mooy ki nga xam ne day dégloo boroom këram bu ko xoolee wa tuti'uhu mu koy topp idha amar bu ko joxee digal ne ko defal nga lii du ci teg du ne mais wala malgré waaye déedéet day def li ko boroom digal boroom këram maadaama minimum lu dagan la waaw waaw wala tuxaalifuhu fi nafsiha ta wa maliha bima yakrah te du bàyyi ci boppam bu fi boroom këram fàddoo nekku fi dem voyage wala dem liggéey wala yu mel noonu muy wutu ginnaawam ci boppam ci loo xamant ak alalam ci loo xam ne bëgg ko waaw waaw mooy di jàppandal kenn du jàppandal kenn ci ñuy bànneexoo ci yaramam li gën a garaaw moom mooy njaaloo wala iyaazu billah waaye di tàppanteeg di tàppaasanteeg déedéet waaye it di waxtaan ay waxtaan yoo xamante ne déedéet yooyu yëpp du ci may benn accès benn koo xam ne daganu ko waaw ci boppam wa maali haak alalam du ne boroom këramam daal moo ko boroom këram jox na ko carte bancaire bi mu ciy def loo xamante ne nii bu ko yëgoon du ko neex waaw waaw déedéet loolu amu ci droit mu sàmmal ko boppam ba keneen ku dul moom du accès ci moom du bànneexoo ci moom du ci kàddu du ci xool du ci dara du ci làmmiñ du dara du ci nopp ak dara waaw wa maaliha waaye alalam mu sàmmal ko ko waaw kon mu sàmmal ko wala tuxaalifu te du ko wutu ginnaawam fii nafsiha ci boppam moom ndaw si wa maaliha alalam waaw kon mu ngi noonu bi maa yakra ci loo xamante ne nii lu boroom këram bëggul la te loo xam ne gërëmu ko kon nag loolu lu ama am solo la lii mooy lu yonent bi salaam daal di wax ñi nga xam ne noonu la ñuy xame kon jigéen gu sell mu ngi nii waaw léegi nag ku matal lii ah alhamdulilah yal na la borom bi yokku ku matalu nag fexeel matal yii te nekk ci yi moo gën ngay wootewu yoo xamante ne nii vraiment mooy sori nga ko te sori na la kon lii mooy li nga xam ne mooy xadis mujj ad dunya matin du nag marchandise ah euh, yàlla bindul ab nit boo xam ne marchandise la non mooy loo xam ne dangay ngay mën a bànneexu moom it femme bi muy bànneexu ci yow comme noonu mais lépp mu nekk ci yoonu yàlla voilà loo xam ne loo xam ne du loo xam ne da ngay jàpp ne day sax déedéet da ngay xam ne lii di mooy mooy sama yóbbal waaw ndax suñu borom moo ne fa tazawwadu wa inna xayra fa wa waay waay yóbbante yóbbal yóbbal leen waaye te nag lu ngeen yóbbal yóbbal ci seen voyage bii nga xam ne fii leen jóge mooy jëm àllaaxira euh, euh, euh, zaat bi gën waaw mooy provision bu gën mooy at-taqwa mooy ragal borom bi tabaraka wa ta'ala mooy ragal yàlla di doxe li nga xam ne mooy ay ndigalam ay sore li nga xamante ne mooy ay tereem léegi nag loolu ka lay jàppale yow ndaw si mooy bokk na ci yoon yi ëpp gën a gaaw mooy borom bi may la nga am boroom kër yow boroom kër gi nga am koo xamante ne mooy soxna lay doon ci yow ngeen mën a ànd comme niñ ko waxoon Seydina Muusa ibn Imran alayhi salaatu wassalaam li mu waxoon ne boroom bi defal ma sama frère bi di Haarun nga xamante ne nii kay nusabbihaka kasiira wa nadhkuraka kasiira yow itam ñoon nga war a jàppe loolu sa àndandoo bi ak sa soxna ngir ngeen di gën a mën a sant yàlla di gën tudd yàlla di gën a yàlla di ko gën a nga xam ne loolu ngeen ànd dem ci yoonu yàlla te loolu joxoon nañ la ci exemple yonent may sa sab bi muy gàddaay demul moom kese dafa ut am na doo muy xayruhu euh, euh, as-sahaba siddiquhu al-mu'azzamu al-mukabbaru abu bakrin radiyallahu anhu wa ardah yow itam noonu la nekkaale da ngeen a nekk ngir jëm jëm ci borom bi waaw ma nga xamante ne nii moom moo fa firru ila ñàlli leen daw leen jël leen tangente bi gaaw leen te daw lu ngeen man jël leen daal di jëm fan ci seen borom mu ngi noon tegu leen ci autoroute bi na ngeen àgg nag fa seen borom wa inna ila rabbikal muntaha te na ngeen xam na nag ah terminus bi mooy seen seen borom te seen borom amul finition kon nag mooy necc rek ba kera borom bi di la jël moo tax mu ne walaa wala tamutunna illaa wa antum muslimun ngallawaay bu kenn bakkanam di rot ëllëg lu dul na mu fekk ñu wommatu ci sama yoon wii wommatu ci samay ndigal tey sori samay tere te loolu nag nit ki bu bëggee li nga xam ne mooy fenk fenk yi am obstacle yi am ci àdduna bi ci wàllu tentation yi bi ci gën a mooy bi nga xam ne mooy jóge ci wàllu jigéen ñi tolol dinañ ko gis ci buntu bii nga xam ne moom lañ jëm loolu nag boo ci bëggee jàll euh, muy jéeg gooy jaar ba man a jaar beneen tafes bi turbulence yooyu nga xamante ne moo am te boo moyul li nga pëtëx ci biir daal di nekk koo xamante ne nii da ngay lap boo nag nga ut koo xamante ne nii moom moom ngay àndal muy soxna soo xamante ne nii su baax lay doon moom itam soxna si tànn góor goo xamante ne nii bu baax la